abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa azka salaam fi kitaabi salaam wa fil baabi saamini wa salaasiin ba'dal mi'a baabu taxriimi ibtidaa'ina al-kaafira bis-salaami wa kayfiyyati ar-raddi calayhim wa istixbaabi as-salaami calaa ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kuffaar kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre 137 mu doon wax baabu salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'a buntu bi doon wax garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum nuyu góor gi muy nuyu soxna wala jigéen boo xam ne ci ay maxaarimam la bokk xadis biñ ci mujjoon gis mooy xadis sayyidatu Asma mu doon xadis numéro 800. 65 mu ne woon wa an Asmaa bint Yaziid radiyallahu anha annaha qaalat marra alaynaa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi niswatin fa sallama alaynaa tey nag gisoon nañ ko hadis boobu jiitu woon ci riwaayu imaamu Tirmidi bi mu ne woon anna alhamdulillah anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjidi yawman wa usbatun mina nisaa'i qu'uudun fa alwaa biyadihi bit tasliim walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu woy jël chapitre bi ci tegu wala garab wala tool ci tool bi wala buntu muy chapitre muy baabu muy cent trente-huit téeméer ak fanweer ak juróom-ñett baabu tahrim ibtidaa'ina mu tudd ko al imaam mu baabu buntu tahrimi xaraamu ibtidaa'ina suñu tàmbali alkaafir yéer yéefir bi bisalaami di ko jëkka nuyu wa kayfiyati ak naka ar-raddi naka lañ leen di delloowee alayhim buñ ñu nuyoo wastihbaabi ak sopp assalaami daal di nuyoo ala ahli majlisin ci waa ay jataay boo xam ne fiihim day njaxasa fa nekk fiihim nekk na ci biir jataay bi muslimuuna ay way gëm yàlla wa kuffaar ak ay yéefér lii la tudde bunt bi li ñu njëkk mooy da ne day leeral bunt bi da koo samp ngir leeral ne ñun jullit ñi dafa xaraam ñuy yëkke di nuyu yéefér bi salaam ci salaam gi ñu xam waaw mooy assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ak yooyu moom wala salaam waaw ndax salaam it ci la loolu lépp nuyoo la <laughs> loolu di leeraloon nañ ko ko ne loolu dara ci newul salaam kay <laughs> salaam ci nuyoo la bokk faut pas ñu naan waa ji buy SMS salaam maa koog lu ma koy wax ñu ne waaw danga koy fay <laughs> salaam waxoon nañ la dayf Ibrahim al-Mukramin yuñ defoon <laughs> wa hal ataaka hadithu dayf Ibrahim al-Mukramin bañ duggee ci moom lañ wax salaama <laughs> waay yow salaama wax voilà salaam lañ wax <laughs> qaalu salaaman qaala lan salaam kon nag loolu bu fi di teengal naan voilà loolu c'est jaadu voilà man bon yëpp yu na voilà sinon malaakaay raxmaan yi du ñëw ne voilà <laughs> euh, euh, te loolu après léegi nag moo dil ñu fii benn benn buntu nag boo xam ne bu am solo la parce que boobu ba léegi ñu ngi wax ci nuyu wala ifsha'u salaam jàlloon na ngëneel li nekk yonent bay saa saa ak diggal gi ñu digle hein ngëneelu gisoon nañ buntu euh, fadlu salaam ak ak ak ak digle gi nga xam ne wal amr bi ifsha'i yooyu yëpp gisoon nañ ko li jëmoon ci e, gëneelu nuyu ak tamit digle bi nga xam ne moom lañ digal nga koy wasaare loolu e, yenent bi alei salaatu salaam nag boo gisee xadiis yooyu ni mu doon wane e, day wane ne biir jullit ñi la doon wax biir jullit ñi la doon wax ndax boo seetloo bi mu ne ndax du ngeen dugg àjjana voilà lan tadxulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta wala tu hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum ndax duma leen digal du ngeen dugg àjjana mukk lu dul ngeen gëm yàlla te du ngeen gëm dugg dëgg lu dul ngeen soppante ndax duma leen digal loo xam ne bu ngeen ko defee ngeen soppante ah wasaare leen nuyu baynakum seen biir mooy julli ñi loolu moom dafa leer te ñooñu ñooy dugg àjjana waaw ndax wa'lamu annahu lan tadxula aljannata illa nafsun mu'mina wala muslima la yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi wax xam leen ne du dugg àjjana mukk lu dul bakkan boo xamante ne dafa wommatul yàlla dafa nekk muslim dafa nekk koo xam ne dafa gëm yàlla gëm ay yonentam alayhimu salaatu wa salaam kon loolu euh, euh, euh, <coughs> léegi nag mu indi ñu nag koo xam ne ndax àddina bi borom bi deful julli ñi kese ne waaw jullit ñi képp dañ fee newul dafa am ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne du ñuy jullit ñuy yéeféeri te noonee la ko boroom bi tabaraka wa taala moom mi nga xamante ne mooy bind noonu la ko bëggee <coughs> noonu la ko bëggee loolu moo tax mu ne dama leen a bind waaw man maa leen bind borom bi tabaraka wa am na ci yéen ñoo xamante ne nii ay njëm yàlla lañ am ñoo xamante ne amul yàlla loolu moom borom bee ko def hmm? ah huwa alladhi xalaqakum ca suuratu taghaabun fa minkum kaafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ñaareelu laaya ba mu ne borom bi moom huwa moom alladhi xalaqakum moo leen bind fa minkum am na ci yéen kaafir ñoo xam ne dañoo weddi wa minkum am na ci yéen mu'min ñoo xam ne gëm nañu wallahu borom bi bima ta'maluna ci li ngeen jëf nag basirun ku ko gis la ku ko xam la dara nag umpu ko nag voilà dara fii mu ne umpul borom bi tabaaraka wa ta'ala léegi nag ci kaw noonu nag ginnaaw bi ñu gisee côté jullit ñi nag mu des comme que dunduñu ci àddina bi ñun kese yàlla defuñu ci il <laughs> boo xamante ne ay julliti neen lañ wala sax bu ñu fa defee léeg-léeg dinañ mën war a génn dajeeg ay ñoo xam ne bokkuñu gëm-gëm bokkuñu pas-pas bokkuñu lu ñu gëm ñoo xam ne ñenn ñi gëmuñu dara ñenn ñi nee gëm gëmoon nañ ay kutubu samawiyya kal yahudi wan nasara waaye borom bi moo invalidé seenu ngëm waaw parce que diine yooyu yëpp benn la. prophète bu ñëw prophète yooyu yëpp borom bi daa jëloon ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam engagement que ne bu yonent bay saa ñii dinañ ko dimbali dañ ko topp ñu ne waaw aqrartum qaalu aqrarnaa waaw ndax saxal ngeen lii ñu ne ak saxal nañ kon seeni bi noonu lañ war a defar noo tax yonent bay saa saam kenn duma ma dégg ci umma yi ci xeet bi yahuudiyun wala nasraaniyun benn yahuud wala ci nga xam ne ab nasaraan la ab chrétien. thumma la yu'minu bima ji'tu bihi daf gëmul ginnaaw gi li nga xam ne moom laa indi xadiis lañ sax imaam muslim lu dul ne bu faatoo ci loolu moom ci waa safara illaa euh, huwa min ashaabin naar bu faatoo ci loolu ci waa safara la waaw kon nag ñooñu muy waa ahlul kitaab ak ñi nga xam ne gëmuñu daal ak ñi nga xam ne ay wasatiyuuna lañ ñi nga xam ne nee nañ am na luñ jëm waa ay xërëm ay esprit ay yu mel noonu ñoom nee nañ loolu lu ñu gëm. Euh, loolu ñooñ ñoo fi nekk léegi ñooñu lislaam nag fii buy wax fii euh, deful départage boobu waaw mooy bi mu def mooy jullit ak ñu dul jullit léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ jullit ñi niñ leen di nuyoo kayfiyatu salaam ah ak yooyu nan lañ ñuy nuyoo ak yan kàddu la ñuy waa kàddu yooyu mën nañ ko nuyoo ku dul jullit ko la laaj bi mooy est ce naa ne romb ay chrétiens yi toog wala chrétien boo xam ne sama xarit la ah wala koo xam ne xaw ma ko waaye xam naa ne kay moom chrétien la wala kii yahuud la wala kii animiste la waaw moom ci maam ne woon ceddo la waaw nee na ci la nekk gara guy yi lay jaamook ah, ñoom maam kumba ñàngam ak noonu ñoom lay jaamu wala yu mel noonu léegi euh, nekkul sax ci l'islam waxuma jullit ñi nga xam ne dañuy bokkaale <laughs> waaw ñii moom de toute façon dañoo déclarer seenu ñàkk gëm l'islam moom moom moom newuñ ci l'islam waaw ah, léegi est-ce que naa romb kooku ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wala assalaamu aleykum alhamdulillah wala assalaamu aleykum wa rahmatullah wala assalaamu aleykum tout court wala salaam est-ce que yooyu yëpp mën naa koo wax loolu nag la al imam indi fii buntu bii ngir teg ko bala muy pare ci kitaabu salaam ndax ñaari buntu kese ci des kitaabu salaam li jëm ci wàllu nuyoo après ñu dugal leneen loo xam ne ci mook salaam ñoom ñoo ñoo lëkkaloo muy yëglu lu après ci yooyu lay dugg après dugg ci beneen yeneeni buntu yoo xamante ne tashmitul atis yooyu bon après dinañ xool yooyu <clears throat> insha allah mais buntu bi ak bi ci tegu moo jëm ci wàllu nuyoo moo ci des ay imaam nag xam ne comme que noonu la demee mooy chapitre cent trente-huit bi il faut mu ñëw mu ne kon baabu buntu tahrimi moom nag wax na la lu leer kon imaam laaj bi ma laaj est-ce que mën naa romb ku gëmul yàlla chrétien juif wala yooyu même bu dee ñoo bokk nday waaye moom chrétien la may jullit wala yu mel noonu est-ce que mën naa ko ne asalaamaaleykum waaw loolu alhamdulilah lay traité fii moom nag dafa ñëw ne baabu tahrimi moom dalaa moom moom daa dogu ne ba ne baabu buntu tahrimi da xaraam ibtidaa inaa suñu tàmbali alkaafira yéeféer bi bi salaami xaraam bu mu xaraam ñu bi yéeféer naan ko asalaamaaleykum wala yu mel noonu waaw léegi loolu mooy première ndax ñaara am émetteur wala récepteur <laughs> waaw ñi nga xam ne ca science de l'éducation day sànn ca ca kii boog ñu tudd science linguistique linguistique bu ña ngay de linguistique boog booy def linguistique ay ñu lay wax ni ngay kiiwee entre le locuteur ak ki nga xamante ne moom ngay waxal ak yooyu le récepteur ak yu mel noonu ak canal bi canal bi nga xam ne moom la wax ñiy jaar pour une communication man a établir Allahu allahu akbar allahu akbar ngir communication bu jaar yoon mën a jàll léegi mooy imaam nee la xaraamu nuyoo yéeféer bi di ko nuyu di ko tàmbalee nuyoo waaye léegi mu des beneen côté bi mooy waa léegi moom nag bu dee moo nuyu nag nu may def nu may faye damay fay wala fayuma mu ne la kayfiyatu radd loolu mooy ci kaw waxam mooy leer na ci ne moom àtte bi mooy lan mooy da ngay fay waaye nan ngay fay est ce que ni ngay fay jullit ngay fay mu ne loolu nag lañ lay leeral fii ci bunt bi am nga jullit bu la ne asalaamaaleykum a waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mooy bi gën a mat wala nga rek waaleykum salaam hmm? alhamdulillah loolu <laughs> wa rahmatullah wala waaleykum salaam ainsi waa loolu noonu est-ce que man yéeféer bi bu ñëwee non seulement mu ne ma asalaamualeykum nu may def nan laay faye dama naan ko wa aleykum salaam wa rahmatullah wala wa aleykum salaam mu ne la nag wa kayfiyatu salaam fii dama koy teg buntu bi ngir leer wa kayfiyatu raddi alayhim leeral naka nga leen leen di delloowe nan ngeen leen di faye waaye bunt bi ba léegi wastef babi salaam yi mu wax beneen mbir boo xam ne mooy cette fois-ci romb ma ay yéeféer kese wala wala ay jullit ak i yéeféer yoo xam ne ñoo bokk toog ma dawal sama oto ba romb leen nuyu wala ma war sama mbaam wala may dox romb leen après ma daal di ñëw ma daal di ñëw war a nuyu ma daal di ñëw war leen a nuyu léegi bu boobaa nan lay def bu boobaa nan laay def voilà bu boobaa ana naka laay def voilà mooy ay njaxas lañu léegi nan laa leen di nuyoo voilà jataay boo xam ne daa am ay jullit yu fa ne ak ñoo xam ne du jullit waaw sopp gu ñu sopp nga nuyu leen malgré ça waaw <laughs> léegi loolu la imaam tudde euh, kii dinañ gis ne dinañ gis masala yi jëm ci yooyu ci biir bunt bi insha allahu taala est ce que li wax tahrim euh, xaraamalu njëkkee nuyu ay yéeféer est ce que la est-ce que consensus la loolu est-ce que loolu mooy boroom xam-xam yépp ci dëppoo waaw loolu dinañ ci gis ak lan moo gën a lëng ci wax yi bu dee am na wute lan moo gina a euh, lëng ci wax yi insha allahu taala dinañ gis al imam nag fii ñaari xadiis non ñetti xadiis képp la fi indi waaw ñetti xadiis képp la fi indi waaw muy xadiis huit cent soixante six ba xadiis kon xadiis soixante-six mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tabda'u al-yahuuda wala an-nasaara bis-salaam فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه rawahu muslimu rahimahu llahu taala kon al imam daldi tàmbale hadis bi mu ne wa mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena laa tabda'u al wala an-nasaara bu leen tàmbali mukk bu leen njëkke yahuud wala nasaara du caagante ne nasaraan yi bis-salaam bu leen leen njëkk nuyu ah waaw yahuud yi muy yaawuur yi ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi bu leen leen njëkk nuyu fa ida laqitum ahadahum bu ngeen daje kenn ci ñoom fii tariqin ci aw yoon aw xàll fattaruhu na ngeen ko jañ ilaa abyaqi fa gën e, xat mooy na wàcc digg tali bi muy dox wala yoon wi te nekk ci wet gi te doxe ci wet gi mu ne lii rawaawu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi léegi première laaj premier njàngat mooy est-ce que ñoom est-ce muslim kese moo solo hadis bi ñu la déedéet sëriñam al imaamu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko noonu al imaamu abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi na ko noonu al imaamu abu isa muhammad ibnu isa ay kan mooy Muhammad ibn Isa saway at-Tirmidhi yu hmm? waaw rahmatullahi alayhi ñoom ñii ñoo ko solo ñoom ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo kanta al uh, Muslim mu ngi ko indi rahimahullah ci kitabu salam an ibtidaai ahlil kitaabi bisalaam imaam muslim nag kitaabu salaam kese la def waxoon nañ la buntu yi suraax yee ko def ñoom kal imaam an-Nawawi al-Haafiz rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaabuuri rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid mu ne nettali nañu Qutayba ibn Sa'iid Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn abdillah saqafi mawlaahu abu rajaa al-balkhi al-baghlaani rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa mu ne nettali na Abdul Aziz yaani ad-Daraawardi mu ne ki ñu nettali ma Abdul Aziz ad-Daraawardi moom imaam Muslim ne ki mu ci jublu ba ad-Daraawardi muy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Daraawardi Abu Muhammad al-Madani nga xamante ne waa Medina fara ne woon nekkoon raqooloon na lool ak al imaam Maalik <laughs> aka <laughs> eh? taqoo taqoo woon na bu baax ak al imaamu Malik ibn Anas rahimahullahu taala an Suhayl moo ko jële ci Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafaniyu mawlaahum rahimahullah an abiihi mu jëloon ko ci baayam mooy Zakwan Abu Salih az-Zammaan az-Zayyaat as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani nga xamante ne ni moo doon borom import export rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tabda'u al-yahuuda wala an-nasaara bis-salaam fa idaa laqiitum ahadahum fii tariiqin fattaruuhu ilaa adyaqihi voilà lii la lii nii la ah muy noonu mooy mu ne mooy li ñu wax rek bu leen tàmbali yahuud yi ak nasaraan yi ci nuyoo bu ngeen dajeek ñoom ci yoon na ngeen leen jañ ba fa nga xam ne mooy fi gën a xat ci yoon wi mooy ca pegg ya léegi sauf que hadis bii nii nii la ko al imaamu kii indi euh, nu mu tudd muslim mais hadis bi daa am lu ko waral parce que Abu Salih riwaay Abu Abu Dawud bi euh, kii du euh, mu tudd doom bi Suhayl Suhayl leeral na ci yam circonstance la baayam waxe woon la ko baayam waxe woon bi parce que boo te loolu foofu boo nga xam ko mooy ci riwaay ino al imaam Abu Dawud al imaam Abu Dawud mu ngeen di hadis bi xam nga wax nañ la bokk nañu ko solo muy awalu kitaabil adabi baabun fi salaami ala ahli timma voilà moom buntu bi mu tudde noonu ne baabul buntu fi salaam yi ñuy ala ahli timma mooy ñi nga xam ne dañoo am kóolu ci ay du ñuy jullit waaye di judu du du dund ci réewum julli ñi foofu bi mu indee woon mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne ki ñu nettal mooy Hafs ibn Umar ibn al-Harith an-Namari Abu Umar rahimahullah al ñii ne al-Adawi mawlaahum la ñii ne non al-Azdi an-Namari al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Shu'batu mu ne kii nettali mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin an Suhayl ibn Abi Salih gis nga Suhayl ngale mooy ci riwaa imam Muslim bi moom lañ gis sànq muy Suhayl ibn mu jële ko muy Zakwan as mooy baayam qaala moom Suhayl mu ne xarajtu ma'a abi ila Sham mu ne damaa génn ànd sama baay di Abu Salih Zakwan as-Samman borom import ak export rahimahullahu ta'ala mooy commerçant la wala loolu gis nañ ko leeral ko pour pour ku li tax ma tout le temps borom ay di ko jële Medina di yóbbu Irak waaye di jële Irak ay produits di indaale Medina di jaay wala naan ak sammaan nga xam ne diw yeeg beurre yeeg yooyu la doon jaay quoi ak samaan ak zayyat lépp lu jëm ci beurre yeeg diw yi moo tax ñu ko doon woowe Abu Salih sa teewu ko woon toppatoo xam-xam ba nekk ci euh, euh, euh, jant njolloor waaw nekkoon taaliba bu takkook Seydina Abu Hurayra comme quoi mooy am métier wala nekk ci métier ak jàng ak jàng diine loolu dàqantewul waaw parce que sa métier moom nga def ko ni mu waree il faut nga xam diine ba bañ a tàbbi ci lu xaram waaw waaye nekk ci di jàng diine fa euh, neenal loolu léegi nag li ngay dund nga koy xaar ci ay addiya ci gaay di la joxam joxuñ la loolu tamit lay sa minal lay sa loolu loolu tamit du affaire bi waaw nit da boole affaire yi waaw bu ko defee yow baynal xusna yay loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a mat voilà moo ngi noonu eh moo tax fii mu man nga nekk le directeur de l'enseignement supérieur ba pare nekk ki fi ëpp dans le pays laïcard ba pare ëpp fi xam-xamu diine ci l'islam waaw yow yaay l'astronaute le plus fort du monde ba pare yow yaa ëpp xam-xam ci l'islam waaw loolu noonu daa man a nekk laa wax waaw tout le temps yaa ngi ci avion yi c'est un réputé waaw wee diine moom xam-xamu diine yaa ko fi ëpp seenu koñ ak seen fa nga dëkk yëpp loolu lu tax parce que il faut nga xam ne lii la waaw nekkul ne voilà man bu ma ci nekkee waruma nekk ci dara déedéet waaw nga nekk l'homme le plus riche du monde ba pare danga ngeen fee dégg diine gin ko fee xam loolu yëpp dàqontewul te loolu mooy lu doon xew quoi ñoo al imam Abu Hanifa mi ngan dum riche la woon <laughs> rahimahullah borom jiir mais taalibe yu bari moo leen doon dund la <laughs> ñoom Muhammad ibn Sirin ay transaction yooyu loo xam grand commerçant yoo xam ne par rapport ak lañ ci doon am ñu ko defee ak léegi ñun suñu euro yi laa wax de waxuma ay ay millions lay lay lay représenter waaw waaw te moom euh, gis nga ni meloon Muhammad ibn Sirin malgré tout ça anas yi kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne lu am solo léegi moo loolu entre parenthèses ci <laughs> Abu Salih borom import export qaala mu ne xarajtu ma'a abi ila Sham mu ne dama génn ànd ak sama baay di Abu Salih ñu dem Sham <laughs> fa ja'alu Saam mooy la grande Syrie wax naa la du Syrie Bachar al-Assad ji kese ah non Palestine Jordanie Liban yooyu yëpp ci Saam la bokk waaw moo tax da gis al imam al-Awzaa'i Baalbek Beyrouth la dëkkoon waaye pourtant dañ naan ko euh, alimu Saam Beyrouth fan la mooy capitale bi daa <laughs> te pourtant moom mooy boroom xam-xamu Saam ndax foofu yëpp Saam la tudd voilà kon loolu mu ne damaa ànd ak sama baay man Abu Salih bi <clears throat> man Suhayl bokk di su eh, sama baay di Abu Salih Zakwan as-Samman az-Zayyat rahmatullah alayhima ñu dem Sham fa ja'alu yamurruna bi sawaami'i fiha nasara fa yusallimuna alayhi ñu def mu gis nit ñi bu ñu rombee ay ay <clears throat> bon man nag benn affaire jaaxal na ma benn affaire jaaxal na ma mooy boroom eh, <laughs> Awnul Ma'bud bi muy sara hadis bi mu ne fa ja'alu yamurruna mu ne awaamun min an-nasara mu ne ñooñ muy wax ne ñoo doon robbu ba déglul ma wax la xadiis ba pare après nga wax ma wax la lan moo tax euh, man gisuma ne loolu mu wax loolu la quoi euh, gisuma ne loolu mooy lëng te ne xadiis bi loolu lay wax mooy lan mooy parce que dane fa ja'alu dane xarajtu ma'a abi ila sham fa ja'alu yamurruuna bi sawaami'a fiiha nasaara fa yusallimuuna alayhim fa qaala abi laa tabda'uuhum bis-salaam fa inna abaa hurayrata radiyallahu anhu haddasanaa an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tabda'uuhum bissalaam wa idaa laqiitumuuhum fi ttariiq fadtarruuhum ilaa adyaqi ttariiq. gis nga mu ne <coughs> dama génn nag sama baay ñu dem Sham fa jaalu ñu nekk nit ñam fa gis mooy jullit ñi ndax ñoo ko pontaa yooyu yamurruuna bi sawaami' bu ñu rombee. Eh, te foofu ère er, eh, eh, terre la woon mooy judaïsme ak yooyu ak surtout christianisme dafa amoon doole bul fàtte ne foofu ci l'empire romain byzantin la bokkoon Qaysar moo fa doon nekk voilà léegi nee na nit ñi nekk bu ñu rombee ay ay ay église sawami fiha nasara romb ay buntu église ak yooyu yoo yoo xam dañuy fekk ci biir ay nasaraan fa yusallimuuna alayhim ñu leen di ñu naan ne assalaamu alaykum fa qaala yi sama bàyyi nag ne ne ba mu déggee ñuy wax loolu jullit ñi mu gis jullit ñi di ko def mu ne ah déet la tabda'uhum bis waaw et attention mooy waa nasaraan yi chrétiens yi bu leen leen njëkke di leen wax assalaamu alaykum fa inna lu tax ma wax li man abu salih zakwan mooy ndax aba hurayra kat radiyallahu anhu moom moo ñu nettali jële ci yonent bi alayhi salaam annahu qaala mu ne la tabda'uhum bu leen leen njëkke bu leen leen tàmbalee bisalaami ci nuyoo wa ida laqitumuhum te bu ngeen dajeeg ñoom mooy mooy yahuud yeeg nasaraan yi lay wax fi tariqi ci yoon fattaruhum nag leen leen jañ ila adyaq tariq ca fa nga xam ne moo gën a xat ci bi mooy ca teggee gis nga lii borom awnul ma'bud dan dane fa ja'alu yamurruuna gis nga ni mu leere mooy ñan ñoo ne yooyu mooy awaamun min an-nasaara ay ñoo xamante ne <laughs> ay ay populace lañ ci nasaraan yi ñoom ñoo doon nuyu seen seen ñi nga xam ne mu ne bu sawaami'a fiya nasara ay ruhbanahum waaw mooy ñoom <laughs> mooy ñoom ñoo doon nuyu seen prêtre yi ñi nga xam ne ay chrétien lañ ñoom ñoo doon romb di nuyu seen prêtre yi léegi Abu Salih na leen déedéet loolu loolu loolu loolu amul benn néew nii non non lii lii lii lii zaahir bi ak li leer mooy julli ay jullit lañ yoo xam ne ñoo doon nuyu ñu ñuy romb ci église yi Abu Salih gis ko ne leen dee bu leen ko def moom lu yoonam ci chrétien chrétien dañoo gëm li yoneen saa di wax ak Abu Hurayra waay <laughs> te problème a nekk chrétien <laughs> nuyu seenu père seenu père wala seenu prêtre wala seenu archevêque <laughs> loolu moo tax man loolu jaaxal na ma lu tax boroom Awdul Ma'bud daal di wax lool quoi fii de affaire bi noonu kon mooy gis nga kon lii moo waraloon Abu Salih nee na man kon sa euh, Suhayl la sama baay bi ci xew-xew bu mel lii moo taxoon bu wax ma ko Saam laa àndoon ak moom <clears throat> ñu gis ci ne euh, doom ji di ànd ak baay bi ci ay ay voyage dafa baax waaye it baay bi it du dee muy jàngale ci voyage bu mooy xaalis waaqiya bu xew mu nekk euh, euh, possibilité occasion ngir man cee leeral sunnaa yonent way sa sa am te tamit boroom xam-xam bi du gis loo xam ne du du jaaduwul mu toog naan sama yoon nawu ci moom la jàng wax ci xadiis yi ñu fi romb rek gis Abu Salih manoon na ne man sama yoon newu ci ah man je suis de de de passage à Cham dama fee ñëw am lu may lijjanti damay dellu Médina ah voilà man léegi kë ñoom ñu ngi nuyu ay ay chrétiens sama yoon newu ci non non da leen wax ndax dafa loolu responsabilité borom bi bu la joxee xam-xam responsabilité la waaw du ak irresponsabilité déedéet responsabilité la waaw waaw mu laay leen biir te yàlla tax rek. ba pare tamit ñu xam ci boroom xam-xam bi buy laay diir na ko teg di wax ci diine naan lii buñ ko def da koo war a tegal dalil bu leer parce que moom dafa leer ci alquran ak sunna mu ne Abu Hurayra de waaw tey wax lu leer di ko jële foo leer moom moo ñu nettali na yonent way saa saa nee mu leer nañ waaw loolu mooy dalil lii mooy dalil waaw kon ñu gis ne kon ci hadisu riwaay Seydina kii bii nii eh, Abu eh, Abu Daawuda Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi moom dafay leeral hmm, leeral na ci lii waaw moo tax te lii gën a leeral loolu mooy riwaay imaam Ahmad bi ken ay ay jullit la ñu woon imaam Ahmad tamit solo na ko noonee waaw moo xoola xoola xoola xoola xoola xoola al imaamu Ahmad sëriñu imaam Abu Daawud mi nga xam ne. waaw moom lañ moom lañ moom lañ gisaan mu ne haddathana ci musnad Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne haddathana Affan qala haddathana Shu'ba muy Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Basri la Baghdadi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq ci riwaaya bale qala mu ne akhbarani xabarana ma Suhayl ibn Abi Salih muy Suhayl di doomu Abu Salih Zakwan borom import export qala kharajtu ma'a abi ila Sham fa kana ahlu Sham yamurruna bi ahli sawami' fa yusallimuna alayhim fa sami'tu abi yaqulu sami'tu aba hurayrata radiyallahu anhu yaqul sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tabda'uhum bis-salam wattaruhum ila adyaqihi gis nga gis nga lii mooy jullit ñi la fii noonu lee daa amul saas sax lee moom amul saas <laughs> <laughs> non non chrétiens yi la gis population awaamu popu chrétiens yi ñuy nuyu seen seen seen prêtre yi mu ne leen bu leen leen saa saa bu leen leen nuyu nee na waaye loolu boom amul benn saa <laughs> te yoneen saa la waxul loolu quoi xam <laughs> gis nga mu ne fii ci riwaay imaam Abu euh, Ahmad bi damaa génn ak sama baay ñu dem Sham